asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa inna xayral hadiisi kalaamullah wa xayral hadyi hadyu muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala mbokk yi kon ñu ñëwaat ak yéen ba tey ci seen ñetteelu jotaay ci mbind ma am solo bi di wujubu al amal bi sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa kufri man ankaraha kon tey mooy suñu ñetteelu jotaay di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp defal ñu al fi l qawli wal amal kon ñu ngi yemoon ci page numéro six ci ñuy topp téere bi muy wax tey nag ci li nga xamante ne mooy al aslu mooy ñaareelu source bi nga xamante ni ci la ñuy saxalee dara lu dagan wala lu xaram ci la jaamoo yàlla kon deuxième source bi ginnaaw ba ñu waxee ci alquran karim ak la aju deuxième source bi mooy li nga xamante ne mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp ku gëm ni diine yàlla ji mën nga cee moo yàlla ta jël sunna sànni sa ginnaaw yow weddi nga li nga xamante ne mooy l'islam parce que l'islam ñaari ñoo ko séq alquran ak sunna waaye ci compréhension li nga xamante ne mooy as-salafu saalih kon loolu jar bàyyi moo tax moo tax bi muy taalif téere la ca mujj wàll gu mujj ga dafa ne wa kufri man ankaraha waaw ci koo xamante ni dafa weddi sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon mu ne al aslu thani ma saxa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci al aslu bi nag rotal na fi lu baree bari bari ci ay ayat alquran karim yu tettale ni dañoo war a topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ki noonu tamit rotal ay ahadith yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni dañoo war a topp sunna yonent bi alayhi ndax lu bari lim fi rotal tey bu dul woon sunna mënuñu koo dégg comme ni ma la ko waxee woon sunna dafa am relation ak alquran yenn saa mu ñëw di confirmer loo xam dafa ñëw ci alquranu karim tuddee axwaalu sunna ma alquran yenn saa day ñëw tati mu akkida fekk li nga xamante ne mooy iqamatu salaat taxawal julli ñëw na ci alquran sunna ñëw daat koy confirmer yonent bi ne bu nuyel islam xams yàlla mu ne wa aqimu salaata xawal leen julli kon sunna day ñëw di confirmer li nga xamante ne mooy atte yi rot ci alxuraan kooku benn xaaj la bokk na ci ay xaajam sunna day ñëw di leeral loo xamante dañ ko tënk ci alxuraan yàlla dafa ne taxawal leen julli mais naka lañ koy taxawalee ñaata rakkaa lan mooy farata lan mooy li nga xamante ne mooy ponk yi lan mooy charte yi yooyu yëpp ñëwul ci alxuraan sunna moo ko faram fàcce moo tax yonent bi ne woon sallu kama raaytumuni usalli xool leen ni may jullee ngeen jullee ko léegi yow nga bëgg da ngay dund diine yàlla te soo nekkul ci sunna yonent bi laa shakka ni weddi nga alxuraan xuraan boobu ngay wax sax moom nga gëm yow weddi nga ko parce que xuraan ci la digal nga gëm yonent bi topp ko yàlla mu boo leen toppee yonent bi alayhi salaam di ngeen am njub kon naka lañ koy mën toppee te xamuñu sunnaam wala ñu rejeté sunnaam comme tey alxuraan yi nuñ koy defee loolu laa shakka ni weddi alxuraan la moo ñoom dañoo am li ñuy tuddee contradiction ci seen bopp ñoom la ñuy woote moom lañ gëm ñoom dañoo weddi sax loolu aslan kon musuma gis nit ñu mel nii ci tappale ak caaxaan mais alhamdulilah dina ñëw ci xaadis yi borom téere bi ko yonent bi informé woon na ñu mel nii dinañ ñëw kon sunna bokk na ci ni muy jëflante alxuraan yenn saa mu ñëw di ko confirmer ab atte bu ñëw ci alxuraan yenn mu ñëw di leeral li ñu tuddee bayaanul mujmal lu mel ni julli ñu résumé ko mu ñëw di ko leeral yenn saa mu ñëw di tënk loo xamante nañ koo boyal di tënk loo xamante dañ koo boyal waaye saay mu ñëw indi atte yoo xamante ni rotul sax ci alquran maam bu dul woon sunna atte yoo doo xam te jël naa ci lu gën a sensible te mooy nit ki l'islam dafa xaraamal mu denc ci benn buumu sëy jigéen ak bàjjinam boole leen def ki ñaareel wala ñetteel wala def ki aaw wala ñaareel maam boole ci benn buumu sëy dafa xaram yéen daf ko tere li noonu tam jigéen ak tàntam gis nga mi ngi noonu kon. da gis ni mbaam xuux lan moo ko xaraamal mbaam li nga xam mooy mbaam àll boog mbaam àll lan moo ko xaraamal mais sunna yonent bi alayhi salaam ci amu xaybar ci atu juróom-ñaar ci yonent bi alayhi salaam dafa daganoon yonent bi xaraamal ko waaw alxumurul ahliya ñu tuddee mbaam mbaam sëf tayib léegi ci alxuraan fan ngay fekk loolu mbaam sëf dafa xaraam mara ñoom quraan yu xanaa kon dañuy daganal lekk mbaam subhaanallah liñ bu wax foofu rek mooy ñoom ci ay tappale caaxaan lañ nekk ci ay tappale caaxaan bokk na li gën a wane ni alquran yu ne ci tappale caaxaan lañ nekk amuñu sëriñ wallahi allahu akbar amuñu sëriñ reconnaître uñ saxaaba yi reconnaître uñ imam malik reconnaître sax yonent bi alayhi salaam ci ni mu war a leeralee alquran ak diine ji rek ñoom yonent pour ñoom dañ nga wàccee ci alquran doo mu nga ñëw di ko jàng ci nit ñu dem jeex na kon loolu garaaw garaaw moo tax boo leen laajee al képp koo xamante alquran di wax nee ko li ngay wax ni kan moo la ci jiitu li imaam Ahmad doon wax iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imam may tandikul di wax ci masala boo xamante ne amoo ci la jiitu loolu boo ko defee def njombe waaw kon ñoom Qur'an yi li ngeen def ni kan mooy sa sëriñ duñ la wax imaam Malik la wax Abu Hanifa duñ la wax al imaam Shafi'i duñ la wax Ahmad ibn Hanbal duñ wax kenn bal ñoom xamuñu sax saxaaba yi teewuñu leen sen yoo nekkul saxaaba yi loolu moo leen wan ne ñii ay nit ñu dëng lañ. maanaam ku bëgg gis ku dëng bul dépasser li nga xamante ne mooy alxuraan yi nii bokk nañ ci ñi gën a dëng ci xeet bi waaw ak cay cay dong ñoo nekk ci ñoom parce que li ñu bëgg mooy mabb diine di topp seen bànneexu bakkan te amul kenn koo xamante ne jàng na diine diine diine jàng diine ba am sax niveau bac bac ba xam xam xàmmere dem di nekk ci alxuraan yi ñu bëri ci ñoom ay français la ñuy jàng ñoo di liiral seen bopp maam lislaam dañ koo jàngee ci ay liir. mais ku ci am sëriñ jàng ñu jàngal xam-xam di nga fi bàyyi sunna yonent bi salaam naan ngay xuraan ngay topp kon ci ay tappale caaxaan lañu moo tax boo bëggee gis ñi gën dëng tey ci kaw suuf xoola alxuraan yu ni kon weddi sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam doo ko jëfee rejeté ko comme alxuraan yu nga xam ne lañ koy defee loolu kéefër la weddi alxuraan donte sax ñuy wax ci ay ayat alxuraan kon al aslu thani mu ni ñaareelu cosaan bi mooy maa saxa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabi mooy li wér gis nga li wér lu jar a leer su na yonent bi alayhi salaam bàyyi ko noonu dam boyal ko ku nekk ñëw indi la neex rek nii ci yonent bee ko wax déedéet mooy li wér gis nga kon am na lu ci wér loo xam dañ ko askanale yonent mais borom xam-xam teg bu scientifique boo xam bu mucc bu mucc ayib la xam-xam bu mucc ayib ci ni ñuy nangoo xadis bu wér ak wérul ay règles yoo xam yu sévère la waaw xadis bu nekk am nuñ ko tuddee xadis boo ko xamante ne kenn moo rot ci càllale gi bokkut ak xadis boo xamante ne ñaar ñoo ci càllale gi bokkut ak xadis boo xam ñett ñoo rot bokkut ak xam ne dañ koo tuumaal fen wala nangam ak xam-xam boo xamante ne bu mucc ayib la ñu tuddee ko ilmu rijal xam-xamu góoru yàlla yi waaw ilmu rijal la ñu tuddee parce que xam-xam boobu xam-xamu dëgg-dëgg ñoo koy wattu mooy xam-xamu ilmu alxadis ilmu ilal waaw doon naa ko da ngay yeew rek ñëw waaw mokkal càllale imaam Ahmad xool ñoom liñ mokkal ay Bukhari Muslim Shu'ba Yahya ibn Ma'in Ali ibn Madini nga ay nuqaat lañ kon li ñu bëgg wax mooy ma sax kon ñaareelu cosaan bi nga xamante ni képp koo xamante ni bëgg nga dund diine yàlla wala nga ciy saxal dara wala nga ciy wax lu mënta ñàkk la nga dellu ci comme ni ngay delloo ci alxuraan kon ñoom ñaar benn du dem bàyyi sa morom waaye leen di motal na mooy fahmu salaf dinañ ci ñëw incha allah li nga xamante ni mooy ñaareelu cosaan bi ci page numéro six ñu topp téere bi nee na mooy li wér ci yonent bi alayhi salaam ba pare sax ci saxaaba yi ak ñi ñëw seen ginnaaw ci borom xam yi nga xamante ñoo ko jottalante kon loolu mooy ñaari cosaan bi moo tax mu ne amal aslu thani ñaareelu cosaan bi min al usul thalatha al mujma alayha mooy ci ñetti cosaan yi nga xamante ni borom xam ne nañ ci mu ne fa huwa ma sax an rasulillahi sallallahu alayhi wa mooy li sax bàyyi ko ci yonent bi ak ci saxaabaam yi ak ñu ñëw seen ginnaaw ñoom ñëpp dañoo topp même procédure boobu parce que benn la amul wuute waaye dañ leen di topp ci rafet mu ne yu'minuuna kon ñoom ñëpp ah saxaaba yi ak ñoom seen ginnaaw ak ba ci jamono ji tey ñoom ñëpp dañoo gëm bi hada al asl yu'minuuna bi hada al asli al asil cosaan boo xamante ni dara gënu koo nekk cosaan wa bi bihi dañ ciy layoo dañ am sunna lay la comme ni alquran nekkee lay kon loolu lu jara bàyyi xel kon mbokk yi ahlu sunnati wal jamaa kon dañu gëm ni bokk na ci li nga xamante ni ci la ñuy saxalee ab atte ci diine yàlla ji wala ñu naan lii dagan wala xaram mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sunna yonent bi waxyu la yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa maa yantiqu an il hawa in huwa illaa waxyun yuhaa kon lépp lu wax yàlla ma bokk na ci loolu mooy sunna kon boroom xam-xam yi dañoo gëm cosaan bi di ci tettalikoo ko yaalamuuna wa yuallimuunahu al umma di ko jàngal xeet bi wa qad allafu fi dalika al muallafat al kathira taalif nañ ci ay téere yoo xamante ne yu bari bari la wa awdaxu dalika fii kutubi usul fiq ñu leeral loolu ci téere usul fiq ak mustalax leeral ni sunna yonent sam lay la masdar la min masaadir at tashri' source la ci source yi ñu yoonalee mooy sunna mu ni wal adilla ala dalika la tuxsa kathratan ndëslaay yi ñëw ci loolu dafa bari ba kenn mënu koo teg fa min dalika bokk na ci loolu maa jaa fi kitaabillahi al aziz li ñëw ci téere yàlla bi tamay alquran karim li weesu min al ci di ndig digle bi itibaahi ci topp yonente bi alayhi salatu wasalaam wa taatihi topp yonente bi wa dalika muwajjahun kon la wàcc ci yonente bi ñu topp loolu kon loolu ci yonent bi la ko yàlla wàcce ak ñim jaamaar loo woon ñim bokk ñim jamonante woon te mooy waaye nag képp ku ñëw seen ginnaaw tam da ngay dugg ci loolu parce que xitaabun lil umma la discours la boo xamante ne pour xeet bépp la ba keroog tukki kon ku ñëw rek la ñu wàcce woon ci yonent bi mu jottali koon saxaaba yow ci nga bokk mu ni li annahu rasulullah ila al jamii ndax yonent bi ndawal yàlla la yàlla ko yónni ci ñëpp wa ma arsalna illa kaafatan linnaasi la yàlla wax wala annahum ma'muruuna bittibaa'i te mboolem xeet yi jinne nit dañ leen digal ñu topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam hatta taquuma saa ba keroog saa di taxaw mooy bisum penc mu ni wali annahu alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni huwal mufassir li kitaabillahi wal mubayyin lima ujmila fiihi allahu akbar loolu mooy aaya bi nga xam dina ñëw wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaas nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla yónne muy faram fàcce li ñëw ci téere yàlla bi di ko leeral liñ ci résumé fii mi ngi junju li ma la doon wax sànq mooy axwaalu quran ma sunna sunna lan mooy relation ak alquran kon day ñëw di ko confirmer wala mu ñëw di ko leeral wala mu ñëw di faram-fàccee loo xamante ne dañ koo tënk wala mu ñëw tënk loo xamante ne par exemple dañ koo boyal wala mu ñëw indi ay atte yoo xamante ne sax ñëwul ci alquran kon lii mooy relation sunna ak alquran moo tax mu ne yeneen bi alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ko yónni mu ñëw leeral alquran amul kenn ku dàq leeral alquran ku yeneen bi alayhi salaam amut. yonent moo dàqa leeral ñëpp alxuraan mooy imaamul awliya wal muttaqin moo gën a ragal yàlla ñëpp moo gën ñëpp alayhi salaatu wasalaam ci albashariya mooy imaamul muwahidin mooy ki nga xam ne bu dugg àjjana kenn du dugg mooy saaxibu shafaatul uzma alayhi salaatu wasalaam bi abi huwa ummi kon kooku yàlla dina ñëw rek wax naan rëlam mooy kon alquran yi ni ñu koy waxee rôlam daal mooy ñëw jàng alquran ñoo rek dem subhanallah kon li mu dund yëpp ci li nga xamante ni mooy vingt trois ans yi bu ko yàlla yónnee muy woote kon la mu doon woote léegi loolu la maam leeral ga mu doon leeral alquran ci pratique loolu mooy lan lu yéeme ngi noonu alquran yónnee mais li ma la wax rek booba bëggee gis ñu dëng bu leen dépassé yemal ci ñoom kon sunna yonent bi alayhi salaam wala yonent bi dafa ñëw ngir leeral kon li ñu li ñëw ci alxuraan ak li ñu ci résumé ci ay waxam ci ay jëfam ak ci taqrir mooy loo xamante ne saxal na ko ak taqrir li ci gën a wér mooy lépp lu ñu def mu concerné diine ji ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ko Ibnu Usaymin xam yonent bi yëg na moo xam yëgu ko parce que da ngay dégg yenn saa yi taqrir ci sunna ci téere xadis ñu naan taqrir mooy loo xam koy def ci kanamu yonent bi te waxu ci dara déedéet taqrir mooy lépp lu ñu def ci jamono yonent bi même sax bu fekkee fekkewu ko allahu akbar loolu Ibnu mi leeral ni ndax yàlla day wane foofu ak matam lépp lu ñu def boole ko ci diine ci jamono yonent bi ak fu ñu ko mën ci defee même bu ko yonent bi yëgul bu fekkoon bokkul ci diine ah kon yàlla dina ko ko dina ko xamal le fait que yàlla xamalu ko loolu kon loolu lay considérer ci diine la bokk loolu mooy la lu mel noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Bilal ibnu Rabah Bilal daan na def saa jàppee julli ñaar rakka yonent bi xamu ko woon pourtant mu nekk sunnatul wudu ñu koy tuddee sunnatul wudu sunnay boo jàppee pare ñaar rakka Bilaal da ko daan def yonent bi xamu ko ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamul kumpa yàlla dong moo xam kumpa qul laa ya'lam man fi samaawaati wal ardi al ghayba illa allah yàlla dong moo xam képp ku wooteel keneen wala nga nga considérer fas ni am na keneen xam kumpa ku dul yàlla yow génn nga ci diina parce que da nga jël particularité yàlla jox ko kooku yonent bi xamul kumpa moo tax Bilaal daan def saa jàppee mu julli ñaar rakka kañ na ko yonent bi xam bi mu demee aljana dégg fa ay tànkam alayhi salaatu wasalaam ni ko am na lu tax ma dégg say tànk biir àjjana di ko laaj sax Bilaal Bilaal xamul lan la kon loolu mu daan def Bilaal mooy saay yi jàppee jur ñàkkaar loolu sunna lañ koy jàppee loolu taqrir la iqraar ndax bu fekkoon du sunna kon yonent bi dina xamal yàlla ne ko a ah, bi diw sangam Bilaal mi ngi def nangam kon nag na ko arrêté mais la fekkoon loolu moo gën a wér ci taqrir kon ni ko Ibn Uthaymin defee leeral ci taxqiq kon li ñu bëgg a wax mooy su fekkee am na loo xamante ne amoon na jamono yonent bi alayhi salaam ñu koy def mu aj ci diine te wax te addu ci loolu sunna lay doon exemple bari na kon moo tax mu ni sunna yonent bi alayhi salaam dafa ñëw di leer alxuraan ci ay wax ci ay jëf ak ci ay taqrir mooy taqrir ma la wax mu ni walaw la sunnatu bu fekkul woon sunna kon lam yaarif il muslimuna adada rakaati salawat wa sifatiha bu dul woon sunna yonent bi alayhi salaam wax dëgg yàlla mënuñoo xam li nga xamante ne mooy rakkaay julli ñaata la moo tax alquran yi ñoom ñoom jàpp nañ julli ñaar rakkaa mooy cosaan seen nekkul ci julli subhanallah kon ñaata lañu sànk ci ponk lislaam topp bànneexu bakkan di def leen neex waaw parce que ñoom lay yi gën a moom lay seen lay yu faible lañ yor am na ñoo xam dañ naan dee sunna yonent fi mu jaar moo tax amaana ñu dolli ci la nga war a naam léegi téere ñu bind nag di ko jàngal tey ci xam-xam ci wàllu médecine wala naa kon amaana par exemple am na fenn fu jaar kon buñ buñ accepté lool kon weddi li nga xamante ne mooy réalité la ñuy def wallahu almustaan alayhi tukaan kon bu dul woon sunna ci page numéro six ci fin bi mu ne walaw la sunnatu lam yaarif almuslimuuna adada rakaati alsalawat wa sifaatiha wa maa yajibu fiha bu woon sunna yonent bi alayhi salaam wax dëgg yàlla lu ñu mën a xam julli ñaar rakaa fajar ñaar la tisbaar ñeent takusaan ñeent timis ñett gee ñeent waaw sunna witr duñ ko xam mel noonu moo tax ñoom xanaa alquran duñ julli ñoom naafila sunna rawaati duñ ko julli parce que loolu sunna yonent waaw kon du ñu xam julli ñaata rakka la melokaan bi naka la lan moo ci war lan moo ci warul lan mooy charte yi yooyu yëpp duñ ko xam du ñu xam faram fàcce yi nga xam moo ñëw ci weeru koor boo dogee lan moo la war boo lekkee te tayoo ko kañ ngay xëdd kañ lay yem yooyu yëpp kon mbiru ay détails am na ci ay détails yoo xamante ne na moo ko leeral azaka azaka tamit ni ki noonu azaka naka lañ koy joxe ñan lañ ko war a jox ñun doon sax ñëw na ci na innama sadaqaat lil fuqara mais yenn faram fàccee charte yi tamaamul xawlu ndax day am un an ak loo xamante ne du am un ñoom ñoom lépp dañuy def njaxas jihaad fi sabilillah aj makka yonent bi ne xudu anni manasikakum aj leen xool leen ni may ajee ñoom alquran yi laa xamul bu ñu demee ñoom aj nan la ñuy ajee na yonent bi daan ajee wala ñu am seen aju bopp wala ñoom sax ñu dem aj duñ dem makka lu yéeme la ak jihaad al am bil maaruf wa nahi anil munkar kon yu bëree bëri bëri ci lislaam wax dëgg ak ci wàllu jëflante ñënd ak njaay ak yu bëri ak ci wàllu li nga xamante mooy xuduut waaw ah, ku def dara ñu teg la ab daan yooyu yëpp wax dëgg yàlla bu dul woon sunna dina jënd exemple incha allah ci saxaaba yi bu dul woon sunna yonent bi ay am na atte yoo xamante ne ci biir lislaam maam saxaaba yi sax dañu xamuñu ko dañoo dem laaj yonent bi mu wax leen ko parce ñëw ñëwul ci alxuraan kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam la nga xam dañ ko doon laaj mu ci addu ñëw ci sunna loolu bu ñu ko dàqee mooy kon diine dañ ko dañoo bëgg maa ba diine moo tax la chaque ne boo xam yëpp dëppoo ni li nga xamante ne mooy weddi sunna kéefër la ko def boo deewee deewoo ci diine bi yàlla yónni woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci li rot ci ay ayat di tettale li nga xamante ne moom la borom xam-xam mu nekk ay ayat yu baree bari bi ak ahadis nañ ci jël yéen li ci jàppan insha allah ba suba na ci loolu yàlla mu ni ah surat al imran wa atiu allaha wa rasula laallakum turhamuun topp leen yàllaa ko yonentam gis nga wa atiu allaha wa rasul topp leen yàllaa ko yonentam laallakum turhamuun ko defee ngeen mën a am yërmande kon yow ñàkk top topp yonent yi mooy ni fi ñukk sunnaam yàlla ba tey waxat sootu nisa yaa ayyuha alladina amanu yéen way gëm ñi kon yàlla way gëm ñi lay waxal kon alxuraan ñoom ñoo génne seen bopp atiu allaha wa atiu rasula yaa topp leen yàlla topp yonent bi fii boroom xam nee nañ li yàlla bi mu baamtoo verbe topp atiu allah rasul kon day tettale ni topp yonent bi salaam am topp yonent ni nga war a toppee yàlla noonu nga war a toppee yonent yi parce que ñaari sax amuñu différence man yuti rasul faqad ata allah la yàlla wax ku topp yonent yi topp nga yàlla yàlla mu ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni boo leen wootee da ngeen bëgg yàlla yéen alquran da ngeen woote da ngeen bëgg yàlla alquran kon topp leen yonent bi nan ngay topp yonent bi te xamoo sunnaam loolu ay ceexaan la kon atiu allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum topp nag ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam ak njiit yi fa in tanaza'tum fi shay'in xul aay bi farudduhu ila allah wa rasul waaw léegi bu fekkee da ngeen wuute ci dara na ngeen ko delloo ci yàlla ko tam bu fekkoon alxuraan dong la kon léegi lu ñu dee kon ñu naan fi delloo ko yàlla ci yàlla ko yonentam kon kay nañ delloo ko mais dañu na ngeen ko delloo ci yàlla ko yonentam borom xam-xam saxaaba yi tam leeral ni delloo ko ci yàlla mooy delloo ko ci alxuraan karim delloo ko ci yonent bi mooy delloo ko ca ba muy dund ci moom mu leeral bu mu génnee àdduna mooy delloo ko ci sunnaam moo tax l'islam dafa nekk lu mucc ayib tey ñoom alxuraan fekkoon nañ ne yonent asalaam rôlam rek mooy ñëw di di jàng ayat alxuraan kon de bu génnee àdduna kon wax dëgg yàlla kon sunnaam kenn waru cee dellu te loolu grave la yàlla may déglu lim ci teg in kuntum mooy charte bi maam boo leen wutee ci dara na ngeen ko delloo ci yàlla ko yonentam bu fekkee ni gëm ngeen yàlla ak bisum penc kon bu fekkee ni gëmuñu yàlla bisum penc nag comme dañuy topp suñu bànneex comme li nga xamante mooy alxuraan ni ñuy def yàlla ci yàlla musal ba tey yàlla waxaat ci sootu nisa ni man yuti rasula faqad ataa Allah topp yonent bi topp nga yàlla wa man tawalla ku dummóoyu nag comme alquran yónni fa ma arsalnaaka alayhim xafidan yow yow yonente yàlla yónni wala ci ñoom nga leen di toppatoo bàyyi leen ñoo xam ak seen i mbir fa ma arsalnaaka alayhim xafidan kenn santu la ngay lu ñu mbir wala ngeen di muraqaba te bàyyi leen xafid yaani topp seen i mbir di leen fugloog yu mel noonu déedéet kon ku topp yonente bi topp nga yàlla moo tax borom téere li mu ci teg ci page numéro sept ci ñuy topp téere bi mu ne wa kayfa naka la tumkin taatu naka la naka la ñu mënee toppee yonent bi wa raddu ma tanazaa fihi nnaasu ila kitaabillah wa sunnati rasulihi naka lañ mën a delloo ci nit ñi li ñu wute ci téere yàlla ko sunna yonent bi ida kaanat sunnatuhu laa yuxtaju biha su fekkee yonent bi dañ ni sunnaam kenn du ci layoo maam du lay aw kaanat kulla gayr mahfuda wala seen lay yu faible yu ñu in na noo yonent bi sunnaam lépp kenn mokkalu ko amaana nangam ak nangam mu ni su fekkee ni dañ ni sunna yonent sax dañ ko rejeté kon naka la ñuy ah kon naka la ñuy yàlla wax delloo leen ko ci yàlla ko yonent mënta nekk mu ni wala wala hada al qawlu yakunu allahu qad axaala ibaadu ila cheyin laa wujuda lahu subhaanallah nee na pas-pas bi am ko ah nee na loolu muy tettale mooy yàlla subhaanahu wa taala dafa orienté ci nit ñi loo xamante ni existé wul moo tax alquran yu bu buñ la waxee ne ay ay yéefar lañ wax dëgg yàlla war nga xam dëgg-dëgg la maam wun li mu wund moo garaw seeni mbir yàlla bu ne fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul boo leen wutee ci dara delloo ko delloo leen ko ci yàlla ko beneen tam ah ñu alxuraan ñoo ñun la sunna suñu nekku ci kon dafa mel ni yàlla daf ñoo orienté ci loo xamante ne amul existé wul loolu mooy li garaaw subhaanallah moo tax borom téye mu ne wa hada min abtal al batil lii bokk na ci caaxaan yi gën a doon caaxaan tappale yi gën a doon tappale wa min a'zam al kufri billah bokk na ci kéefar yi gën a rëy wa su'i dhanni bihi ak di ñaaw njort ci yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla ci musal kon lii dafa leer yàlla ni boo leen wutee ci dara ngeen ko delloo ci yàlla ko yonent am delloo ko ci yàlla mooy delloo ko ci alxuraan karim delloo ko ci yonent mooy delloo ko ci sunnaam bi nga xam ne jógee na fi léegi nag su fekkee da nga ne sunna boobu dañ ko rejeté sànni ko kenn door koo reconnaître kon dafa mel da nga ne yàlla daf ñoo orienté ci loo xamante ni kon bu defee mbokk yi ba tey ñu ngi gis ni cheikh bi mi ngi rotal ay yuy wane ni sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko war a topp te waxoon naa Ibnu Baas dafa bokk ci lim ràññi ko mooy day rotal ay yu baree bari yooyu xam ne da ngay yaakaar ne sax doo jàpp sax lii mën nañ koo tettali ko ci buntu bi ni mu koy defee fii noonu koy defee ci lépp li ñu tuddee al istidlal bi umumi al quran kon lii day tettale ni kon alquran yi dañoo weddi alquran ndax ayat yi fekkee dafa ñëw leeral ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko war a topp topp sunnaam ñoom ñu ñëw ni sunna yonent bi dañ ko rejeté kon loolu mooy ñoom weddi nañ alquran kon yonent bi alxuraan waxuñu mukk ni rôlam moo doon ñëw jàng ay ayaat rek déedéet jël benn aaya bu gën a leer alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaayika lahumul amnu wahum muhtadun ci surat al an'am aaya boobu bi mu wàccee mais sahaaba yi dañu jaaxle est ce que bu fekkoon ne yonent bi rôlam comme ni ko tappalekat di waxee mooy ñëw jàng alxuraan donc kon loo sahaaba nañ laaj loolu sahaaba yi ay arab la woon arab waaw arab ak xaax arab yoo xamante ni yu set wicc lañ aaya bi mu wàccee ñoom dañu dem ci yonent bi aaya bi li mu wax mooy alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulm aaya bi li muy tekki mooy képp gëm yàlla te jaxasoo ko bokkaale mais aaya bi yàlla waxu ci bokkaale zulm la wax zulm tooñ te tooñ dafa yaatu parce que aaya bi dafa ne alladina amanu walam lam na nafi la nafi day dàq mu mel ni nga na ci français day dàq te boroom xam dañuy wax ni nakira baat boo xam nakira la ci arab bu ñëwee ci contexte boo xamante ni circonstance boo xamante ni dàq la li muy tekki mooy al umum annakira fi siyaaqi nafi aw nahi yu fi tufiidul umum kon aay bi kon bu fekkoon ne wax dëgg yàlla yonent bi firiw ko kon mën nañ jàpp ni képp koo xamante ni da tooñ rek da dugg ci aay bi ñu gëm yàlla te njax te tooñ te boolewuñ ci tooñ saxaaba yi tax yonent bi yonent bi jiitu woon na mu wax ne kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa'iina tawwaabuun ñëpp dañuy juum ñi gën ci ñu juum mooy buñ juumee pare tuub kon la fait loolu am saxaaba yi bi aay bi wàccee yàlla mu ni képp koo xam ne gëm nga yàlla te jaxase woo te boole woo ci tooñ yow la yàlla defal sécurité fii ci àdduna ak alaxira ulaayka lahumul amnu wa hum muhtadun yow yaay ki nekk ci njub saxaaba yi dem ci yonente bi ne ko ayuna laa yadlimu nafsa ana kan ci ñun moo dul tooñ kon aay bi li indi lu yéeme la yonente bi ko déedéet tooñ bi ngeen yaakaar nammuñu ci loolu léegi quraan yu nan la ñuy def lii nag léegi lii xadis moo ko tettale xadis moo ko tettale Sahih Bukhari Muslim hadith Abdullah ma Mas'ud kon saxaaba yi dañoo dem laaj yonent bi bu fekkoon ne la yonent bi rôle am moo ñëw rek jàng kon saxaaba yi dañ koy dañ ciy noppi duñ ko laaj mais dañoo dem laaj ko ni ko kan ci ñun moo dul tooñ boppam ñun ñëpp dañuy tàbbi ci tooñ yonent bi neen nammuñu ci aaya bi tooñ bi ngeen jàpp xanaa déggoo leen waa ju baax ja mooy Luqmaan ba mii dénk doom lu mu ko wax yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim la zulmun mu ne ko lañ na ma ci aay mooy shirk ndax shirk mooy tooñ bi gën a rëy ko xanaa leen déggoo leen Luqmaan mi dénk doom ni ko sama doom bul bokkaale parce que bokkaale tooñ la li ma bëgg a wax rek mooy euh, cheikh ba tey dañu di rotal ay di leeral ni alxuraan dafa digle ñu topp sunna ci page numéro huit ci ñuy topp téere bi borom bi ba tey mi ngi wax ne anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaas dañoo wàccee ci alxuraan ngir nga leeralal ko nit ñi léegi yonent nan lay leeral nit bu fekkee ni par exemple kon yonent bi arab la doon wax arab arab la doon wax léegi yàlla ni ko wàccee nañ ci alxuraan ngir nga leeral ko nit ñi hmm? léegi leeral googu nan lay nekkee mooy firi wala doon firi wala leer ñëw di jàng noonu la rek loolu moom dafa am contradiction mënta nekk parce que leeral gi faaw mu ànd ak jëf faaw mu ànd ak wax faaw mu ànd ak li nga xamante ne mooy leeral faram fàcce kon yàlla dafa wàccee ci yonent bi az-zikra mooy alquran li tubayyina linnaasi gis nga ngir nga leeral leen nit ñi maa nuzzila ilayhim li ñu wàccee ci ñoom te mooy alquran leeral googu nag mooy sunna moo tax as sunna moo tax al imam Barbahari waxoon ne al islam huwa sunna wa sunna hiya al islam moo tax alquran yi boo leen xoolee dëgg-dëgg ñoom amuñu ay xel waaw ñoom ñoo bàyyi may ñooyam parce que yàlla dafa fii di wax yàlla dafa ni wa la'allahum yatafakkaruun gis nga borom xel la yàlla di waxal ñoom ñoo bàyyi may ñooyam te loolu yàlla waxoon na ko yàlla ne am na ci nit ñi yàlla waxul sax bàyyi may de nee na bàyyi may ñoo leen gën wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al jinni wal insi lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum a'yunun laa yubsiruuna biha wa lahum aadaanun laa yasma'uuna biha yàlla ne ulaa'ika kal an'aam bal hum adall am na ñoo xamante ne duñ utiliser seen xel yi seen xel yi dafa nëx seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa tëju yàlla mu ne ñoom ko ñoom bàyyi may ñoo am ba yàlla mu ni bal sax li ñoo leen gën ñoom ñoo lañ bokk naam parce que yàlla fekkee yàlla dafa leen teralee xel ba pare ñu dem ba gën a yées ay bàyyi ma loolu lu yées la moo tax bépp bokkaalekat moo gën a yées bàyyi ma wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun waaw parce que bokkaalekat li gën a tax mu yées bàyyi ma moom fa muy mujj bu fekkee tuubul mooy safara lay sax ba faaw bàyyi may nag ëllëg yawmal xiyaam bu yàlla at attee ba pare leen di def doom mu jeex waaw parce que sax na ci xadis ni bépp bàyyi ma bu mbëkk bàyyi ma tooñ ko ëllëg yowmal xiyam yàlla dina leen dekkal joxaat kële béjjén mu mbëkk koo pare mu doog a ñu doog leen def doom xoola yàlla mandu teem fi mu toll moo tax ku jàpp ni mbiri ay fola wala da ngay tooñ nit ñi wala di wax seen derlu ñaaw wala di leen jëw wala ngay rambaaj jàpp yaa ngi yaa ci nekk wallahi xamoo li xew xamoo dëgg dëgg kan mooy yàlla xam mu dëgg-dëgg la mooy mandute yàlla bu fekkee diggante animaux yi animaux yi bépp xar bu am béjjén bëgg kenn tooñ ko ba mu nàcc ëllëg yow la xam boobu dina ñam dina ñam mettit bi ba pare yàlla dekkal leen mu ñamaat mettit bi defal kële béjjén mu mbëgg ko pare ba mu amaat mettit bi yàlla doog leen def li nga xam mooy doom kon mbokk yi mandute yàlla foo ko nattu weesu na ko lu yéeme la lu yéeme la yéeme la kon li ñu bëgg mooy am na ñoo xamante ne bàyyi may ñoo leen tane bokk na tamit ba tey ci ayat yi mu rotal cheikh bi mooy wa ma anzalna alayka alkitab illa li tugis nga wàccee woon ci yow téere bi di alquran illa lu dul li tubayyina lahum ngir nga leeral nit ñi alladi li nga xamante ni ixtalafu fii dañ cee wuute nit ñi ci lañ leen wuute nit ñi wuute nañ ci ay ci diina ci ay atte yu bari bari bari léegi nag loolu nga xam wuute nañ ko ci alquran kenn ku ne bëgg indi sa dégg-dégg bopp sunna yonent bi alayhi salaam moo ñëw daal di faysal mbir mi waaw dogu ci mbir mu jeex kon li ñu wuute buñ ko bëggee xam faaw ñu dellu ci sunna yàlla mu ne loolu nag wa hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun kon alxuraan yi ñu wàccee te yent bi ko leer ci sunnaam loolu njub la yërmande la li qawmin yuminuun ci ñoo xam dañoo gëm mais ku gëmul yàlla moom boo neexee nga ni nekkul sunna yent bi alayhi salaatu wasalaam cheikh bu fa kayfa yakillu llahu subhanahu wa taala ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam tabyina almunzal ilayhim wa sunnati la wujuda laha aw la xujjata fiha naka la yàlla di ah chargé yonent bi maam batale ko tawkiil ko ni maam sant ko mu leeral loo xamante ni existé wul kon loolu loolu loolu wala kenn lu ci du dee du delluwaay loolu ay caaxaan la te yàlla subhanahu wa ko caaxaan mu ne bokk na ci loolu tamit ayat yi mel noonu yàlla wax ji mu wax ci sootu nuur qul atiu allah wa atiu rasul topp leen yàllaa ko yonentam fa in tawallaw bu ñu dummooyoo nag doomu aadama yi topp ñu yàllaa ko yonentam yàlla mënu yonent fa innama alay ma xummila wa alaykum ma xummiltum defal la la war mooy jottali ñoom tamit ñoo xam ñu jël seen responsabilité kon kenn ku ci nekk kenn du ko laaj moroom wa in tuti'uhu boo leen toppee yonent bi tahtadu di nga am jub wa ma ala rasul gis nga li mu li mu leerale aaya bi mooy mooy maam li mu jeexale aaya bi mooy firi fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum moo tax ma ne ma ala rasul illa balaaxul mbin yonent bi li li amul benn rôle lu dul mu jottali jottali gu leer ku gëm nag yaa xam ku gëmul ya xam kon wa in tuti'uhu tahtadu boo leen toppee yonent bi di ngeen jub naka la ñuy toppee yonent bi topp ko mooy ci sunnaam ba tey yàlla waxaat ci sootu nuur wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula laallakum turhamun topp leen taxawal leen julli joxe azaka topp yonent bi alayhi salaam kon ayat yu bari bari bari bari bari ñëw di digle topp yonent bi alayhi salaam yàlla waxaat suutul araaf mu nu yonent waxal qul yaa ayyuhan naas e yéen nit ñi e yéen inni rasulullah ilaykum jamian man ab ab ndawal laa ndaw ndaw laa ab ndaw laa yonent boo xam yàlla mu yónni ci yéen ñëpp alladi lahu mulku samawaat borom boobu mooy ki nga ne moom asamaan ak suuf amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom laa ilaha illa hu yuhyi yumiit mooy kii dundal mooy kii rey kon nag fa aminu billahi wa rasulihi gëm leen yàlla ko bi yentam dafa leer waaw annabiyal ummi gëm yàlla ko bi mi nga xamante ni ummi la mooy koo xam du liir du bind alladi yuminu billahi wa kalimaat woo xam dafa gëm yàlla gëm li nga xamante ne mooy kalimatullah baatu yàlla yi te mooy li jiitu woon mu wàcce ko ci yeen yonent tawraat injil zabur sox ibrahima moussa ak yooyu yëpp yonent kon nag wattabi'uhu na ngeen ko topp la'allakum tahtaduun kon ku bëgg a am njub faaw nga topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yàlla mu ne ku bëgg am njub faaw nga topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax borom téere mu ne wa fi haadihi al-aayaat ad-dalaalatu al-waadiha ala anna al-hidaayata war-rahmata fi ittibaa'ihi alayhi salaatu wasalaam wa kayfa yumkinu dhaalika ma'a adami al-amal bis-sunna mu ni ayat yi day tegtale ni njub ak yërmande mi ngi nekk ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne loolu naka la mën nekkee kayfa yumkin daalik naka la mën a nekkee su fekkee ñun dañoo rejeté sunna wala duñ ko wax wala ñu sunna wérut wala kenn du ci sukkandiku wallahu almustaan wa alayhi tukulaan loolu nag la di cheikh bi ne loolu kéefër la ba tey kon cheikh bi mi ngi rotal ay ayat yuy tegtale ni dañoo te ñëwagul ci hadis hadis amaan incha allah ñu bàyyi ba suba ndax ba ñuy bañ audio yu gudd dañuy sàkku ci mbokk yi kon nuñ ko daan waxee saa su nekk fàttali nañ ko fàttaliwaat ko mooy lii ñu fiy taataan di ko tuxal mu bàyyi ko ci wax borom xam-xam yi ci alquran ak sunna bi fahmi salafil umma dañu bëgg nit ñi di ko déglu di ko dégluwaat maîtriser ko xam ko bu ko defee buñ ci paree jàll ci leneen nga xam dootuñu ko soxlawaat feneen xam naka la ñuy jaamaaloo alquran yoon yi kon li ñu bëgg a wax ñu ngi ci page numéro 9 yàlla subhanahu wa taala mu ni fal yaxdari alladina yuxaalifuuna amri na maytandiku di wuuteeg mbirum yonent bi ñen ñoo war a maytandiku wuute mbirum yonent bi mooy doomu aadama yi jinne yi nit ñi nañuy maytandiku di wuuteeg mbirum yonent bi mbirum yonent bi mooy lan mooy sunnaam parce que buñ ko defee rek an tusibahum fitna fitna na leen dal fii ci àdduna aw yusibahum adabun alim fitna al imam ahmad mi ngi ko firee ashirk mooy bokkaale lan moo tax mu wax loolu ne parce que amaana ki nga xamante ne dafa jël sunna yonent bi daal koy rejeté sànni ko ci àll ba kon ñoom ni koy waxee ni seen yoon nekku ci amaana kooku yàlla nattoo ko li nga xam mooy jeng jengu xol ak sikk saka xol ba mu tàbbi ci kéefër wala bokkaale wal iyaadu billah waaye nag leen di dal ci àllaaxira mooy aw yusibahum adabun alim yàlla teg leen wël gu metti bokk ci mbugal yi gën a metti sax mooy fii ci àdduna yàlla boo jëflante yow ci maandu ba sa yoon nekkul ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sabab la pour nga dem safara kon nañuy maytandiku maytandiku di wuuteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey ci suuratul Hashr yàlla lépp leen yonent indil jël leen wa maa nahaakum anhu fantahu moom ayat boo ko seetantalee dëgg-dëgg même ki nga xamante ni sax maam xàmmeegul dina xam ne ayat yi wax dëgg yàlla alxuraan tax koo jug waaw alxuraan dong tax koo jug mais alxuraan ak sunna wa maa nahaakum anhu fantahu lépp leen yàlla lépp leen yonent indil jël leen lu leen tere bay leen waaw lépp leen bon même ay bi même bu ay boo ko seetatee dëgg maanaam bu ne lépp leen yoon di indil jël leen lu leen tere bàyyi leen léegi fa yoon di fan lay tere fii rek mën nga fay taxaw foofu pour radd Qur'aan yi wa maa nahaakum anhu fantahu lépp leen yoon bi tere bàyyi leen léegi yoon bi li muy tere fan la koy tere parce que alxuraan waxu yàlla la waxu yàlla la kon yoon li muy tere fan la mooy sunnaam kon lum ñu digal. nañ ko jël lu ñu tere nañ ko bàyyi moo tax mu ne wal ayat fi hadha al kathira ayat di rot ci buntu bi dafa bari ba kulluha tadullu ala wujubi taati ayat yëpp li muy wund rek di ko tettale mooy topp war gi war ñu topp sayyidina muhammad alayhi salaam topp sunnaam comme ni mu jiitoo ci li nga xamante ne mooy ndëslaa yi tettale ñu war topp téere yàlla bi ngoy ci waaye tamit topp li nga xamante ne mooy ndigalu yàlla ay tere ni ki noonu noonu la ñu war a toppee sunna yonente bi alayhi salaam amul différence ak alquran ci wàllu tettalikoo alquran ak sunna ci wàllu tettal lépp ay ndëslaay la ci wàllu tettal lépp ay ndëslaay la kon tàqale leen mooy tàqale lislaam tàqale mooy tàqale diine moo tax ma ne waxuma aslaani mutalaazimaani ñoom ñaar ñaari cosaan lañ yoo xamante ne dañuy mutalaazimaan yu war la man jahada waxidan minhuma faqad jahada al axar allahu akbar xoola xam-xam képp ko weddi lenn ci ñoom ñaar benn ci ñoom ñaar weddi nga ba ca des loolu kéefër la wa dalaalun wa xurujun an daairatil islam ci page numéro neuf ci ñuy topp téere bi cheikh bi nee na loolu kéefër la maam alxuraan ak sunna ñoom ñaar benn bu ci nekk mënta dem bàyyi moroom boo ci weddi weddi nga ba ca des te képp ku weddi benn ñoom ñaa wala nga weddi ñoom ñaa ñëpp yow tabbi nga ci kéefër ak ci réer goo xamante ne gu bir la génn nga ci lislaam bi ijmaa'i ahlil ilm wal iman boroom xam-xam yépp ci dëppoo képp ku weddi alxuraan wala nga weddi sunna wala nga weddi ñoom ñaar boo ci weddi ñoom ñaar génn nga ci diine kon alxuraan yi la moo tax nit ñi di sonal seen bopp la chaque ni képp ku weddi sunna di tuddee sa alxuraan yi alxuraan dong lay jël yow la chaque ko yow tab ba nga tabbee ci kéefar yàgg na am yow génn nañ la ba yàgg. moo tax mu ne mimma warada fi dalika min al ahadith an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon ni mu rottee ci yonent bi alayhi salaam mu ne waqad tawaatarat al ahadith fii nag mi ngi ñëw nag commencé na indi li nga xamante ne mooy ahadith kon pare na ci aayaat yi nga xamante ni ñoo rot lenn ci ayat la rotal ci tënk yu résumé ni wax dëgg yàlla alxuraan day tegtal dañoo war a topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu ne waqad tawaatarat al ahadithu ni ki noonu tamit ahadith noonu la ñëwee incha allah xam naa suba lañ koy jël ndax dañuy bañ audio gudd ci page numéro 9 suba ñuy tàmbale ci page numéro 10 mu ne waxaat xaadis yooyu tamit rot na xaadis yi borom xam dëppoo ni lu sax la ci yonent bi ñëw na tamit di confirmer comme li alquran confirmer bokk na ci yooyu mu ne man ataani faqad ataa allah yonent bi nee na ci Sahih Bukhari Muslim ci xadis Abi Hurayra képp ku ma topp topp na yàlla képp ku ma mooy na yàlla man ataani faqad ataa wa man asaani faqad asa la képp ku topp topp na yàlla ku ma mooy mooy na yàlla kon lii dara gënu koo leer ni ahadis yi même buñ bàyyoon ahadis sax fi liñ li ñu jot a jël doon sëkk alxuraan ci boppam mën nga cee radd alxuraan yu ni ci ay tappale caxaan lañ nekk. ay xam amuñu sëriñ amuñu koo xamante ne mooy seen cheikh amuñu delluwaay ci diine ñoom ñooy seen delluwaay bopp ndeysaan ak aywa ndeysaan ñoom ñooy delluwaay seen bopp. maam ñoom ñooy toog tey naan lii lañ war a def alxuraan lañ ko war a déggee boo leen imaam Maalik nee na wala saxaabi bi nee na wala taabi'i bi seen yoon nekkul ci ñoom mais loolu mooy la kon dañuy fontoo nit ñi ay dof lañ ay bàyyi ma lañ bal ñoom bàyyi may sax ñoo leen tane comme ni yàlla waxee ulaa'ika kal an'aam bal hum adall wallahu almustaan wa alayhi tuklaan kon ñu ngi am foofu incha allah taala ba suba ak jàmm yeggali incha allah suba la ñuy jeexal bu neexee yàlla di ñaan borom bi subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baaraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh